rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baabi saalisi wal ishriin assaamin an ibni abbaasin radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'aa xaatiman min dahabin fi yadi rajul fa nazaahu fa tarahahu wa qaala ya'midu ahadukum ilaa jamratin min naarin fayaj'aluhaa fii yadihi faqiila lirrajuli ba'damaa dhahaba rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam xudh xaatimaka intafi' bihi qaala laa wallaahi laa axuduhu abadan waqad taraxahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon ci suñu jotaay bi ñu génn ci garab gii ñu imaam bi ñu présenté ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin muy li nga xamante ne nii eh, mooy gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la yonent bi saa saa doon tere ne iyyakum wal juluusa fi turuqaat maa ngi leen di mooy toddakuloo ak toog ci yoon yi tey nag insha allah mu doon xadiis nekkoon septième bi tey ñu war a gis ci bunt bi al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne as-saamin mooy huitième xadiis ci bunt bi bi ñu ko tàmbalee ba léegi waaye mooy numéro cent quatre-vingt-onze téeméer ak juróom ñeent fukk ak benn biñ tàmbalee téere bi ba léegi mu ne an ibni abbas mu ne xadis bi ñu ngi koy jële ci doomi abbas yi waxoon nañ la bu ñu waxee loolu mooy kiñ ci doom yi ki ci gën a siiw mooy abdallah moom lañ ci jublu ibnu abbas al bahru al habr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ah, radiyallahu anhuma anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ra'a xaatiman min zahab dafa gis benn bàgg boo xam ne ci oor la fii yadi rajul ci loxo benn waay dañuy wax man di wax xaataman ah <laughs> dañuy wax man di wax xaata xaataman ci loxo benn waay la ko gis fa naza'ahu mu rocc ko fa taraxahu mu sànni ko wa qaala ginnaaw gi mu wax moom yonente bi alayhi salaatu salaam ya'midu ahadukum ila jamra kenn ci yéen daal day jublu mooy yaqsudu day jublu jëm ilaa jamra ci xal xal ah braise safara min naar ci safara xalu safara fa yaj'aluha bu jël ko def ko fii yadihi ci loxom loolu nan la mën a nekke mooy inkaar la lu muy mooy da koo bañ wan lii waru la nekk waaw da koo jël baggu or bi jaaru or bi waa ji sol lu xicc dindi ko waaw nazaahu fa nazaahu fa taraxahu waaye sànni ko kenn ci yéen lan lay jubloo jëm ah ci loo xamante ne nii day dem ci loo xam ne safara charbon bu tàng jëm waaw aw xal nga jël ko di ko def sa loxo fa qiila li rajul léegi nag di yonent lay saasaam defee lii après mu def fa qiila li rajul ña fa toogoon am ku wax waaja waajim waajim def loolu nangu bàgg bi ci loxoom jaaro or bi sànni ko hein ba'da ma zahab ginnaaw bi yonent bi alayhi salaam yow ba'da ginnaaw bi nga xam ne ma zahaba la demee rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam gaa yi ne ko mais xud xaatimata xaatimaka jëlal sa bàgg wi demal jëlaat ko comme ko fee la ko sànni intafa bihi nga jariñoo ko mooy doy doo demee danga koy jël doo ko xalaat mais soit nga jaay ko am ci dara wala nga may ko koo xam ne dina dagan ci woon ko bu jigéen wala yu mel wala nga jariñoo ko ah, defal loolu qaala waa ji ne laa maa bañ bañ na wallahi wat naa ci yàlla laa axuduhu abadan bagg bee sama jaaru or de yonente may saa saam duma ko jël ba faw na ko waqad fekk dëgg dëgg taraxahu sànni na ko rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam naka la ko yonente may saa saam jëli sama loxo ko sànni ko ah wax ma li may mu dem ngeen naan ma jël leen ko ah, demal jëli wax ko nga jariñoo duma ko def mukk ginnaaw bi ko nentuwaay sa sàn sànne mu ne muslim mu ne xadiis ko solo mooy al muslim rahimahullah al muslim moom ko wéetu moom kesee ko solo rahmatullahi alayhi mu ne kitaabul libaas foofu la woon baabun bunt bi nga xamante ne nii eh, mooy kitaabul libaas téere bi wax ci wàllu col koy wa zina ak nan la ñuy taarloo l'islam bawul dara bul foog ne yooyu ni ngay ah <laughs> ma wax di yàgg ah fay ni nga bul foog ne sa dóor leer l'islam moom yoonam new ci déedéet mooy nan ngay nan ngay kiiwe nan ngay soloo waaw nan ngay soloo loolu yépp l'islam da ko da ko bawul dara maa farat naa fil kitaabi min shay waaw boo demee wan ak wax noo fay nekk nooy génn bu nooy peñewoo waaw nooy nooy nooy brosser say dents nooy soccoo nooy sole sa dàll nooy summee sa dàll nooy dugge sa néeg nooy dugge sa kër nooy dugge jàkka nooy dugge fa ngay liggéeyee lépp amul dara loo xam ne lislaam bana ko waaw kitaabul libaasi wa zina téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllu col yi ak taar taar mu ne baabu mooy di taaral baabu tahrimi uh, buntu bi suraax yi def ñi ñi saraab imaamu Nawawi eh, kii eh, imaam eh, Muslim rahmatullah alayhi ah xaatami zahabi ala rijaal tahriimu tahriimu xaatami zahabi xaraamal bu ñu xaraamal mooy bàgg ah boo xam ne ci or la jaaro or ci góor ñi voilà góor ñi lañ ko xaraamal mais faa jigéen ñi moo tax mu leen mu ne haddathani Muhammad ibn Sahl at-Tamimi mooy Muhammad ibn Sahl ibn Askar ibn Umara Abu Bakr at-Tamimi mawlaahum al-Bukhari al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qaala haddathana ibnu Abi Maryam mu nekk mooy ibnu Abi Maryam mooy Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim Euh, siiwe ci ki nga xamante ne mooy ibn abi maryam loolu la siiwe al-Jumahi mawlaahum al-Misri rahmatullah alayhi qaala axbarani Muhammad ibn Ja'far mu ne axbarani Muhammad ibn Ja'far mu ne ko nettali Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi al-Madani rahmatullah alayhi qaala axbarani Ibrahim ibn Uqba mu ne ki ma nettali Ibrahim ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Asadi rahmatullahi alayhi al-Madani rahmatullahi alayhi an Kurayb mawla ibn Abbas mu jële ci Kurayb muy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi muy Abu Rishdin hmm? loolu moo doon dàkkantalam Abu Rishdin al-Hashimi al-Madani mawla Abi eh, ibn Abbas moo doon jaati ak eh, ummu jaayam muy Ummul Fadl ah. an radiyallahu anhuma an Abdullah ibn Abbas mu jël ko ci kilifaam bi Abdullah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a xaataman min dahabin fi yadi rajulin fa naza'ahu fa tarahahu wa qaala ya'midu ahadukum ila jamratin min naar fa yaj'aluha fi yadihi fa qiila lirrajuli ba'dama dhahaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xudh xaatimaka intafi' bihi qaala laa wallahi la axuduhu abadan waqad taraxahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon xadis baa ngi xadis bii nii ah yo <laughs> léegi ñu ñëw ci njàngat yi imaamu kon yonent mi alayhi salaam ak buntu bi ko ci garab gii di digle njekk tey tere lu lu dul noonu naka sa dul noonu lan lañ ciy jànge li gën a feeñ mooy izalatul munkari bil yad te ne yonent bi sallam dafa gis benn waay boo xam ne raa xaataman min zahabin fi yadi rajul dafa gis bague or ñu xamante ne kon loolu day wane ne bague or dafa xaraam ci góor jaaru or góor dafa xaraam mu koy sol chaîne or dafa xaraam ci góor mu koy sol waaw <laughs> yàlla tere nag mu dóor ci noir fii moom bi si ngomam ñu naan mooy sëriñ bi aarum kooku moom moom moom moom moom moom gàcce dal na ko waaw même bu dee ci moom la gaay naan moom la ñuy taasu ci barkeem ko moom gàcce ndaw na ko waaw ndax li yonent way sa saam kii mu gis mu def lool li nga xam ne lool loolu la ci wax waaw waaw ndax yonent way sa saam dafa tere woon ñuy utiliser yi nga xam ne ay aniyati dahab wal fidda naka noonu waxuma la di ko sol rek bànn ak yooyu mais di ko di ko di ko di ko jël ay récipient ay bool yoo xam ne yow fu wane ne yow da nekk ku kawe. sëriñ nga wala bokk ci ci ci ci high class bi nga bokk ci jet setteurs yu mag yi yow baax na ba sa néeg ñu ne waaw moom hôtel bi mu dem sax foofu robinet yi c'est en loolu dafa xaram waaw dafa xaram robinet yi ngay ubbee ndox mi yooyu dafa xaram nga muy nekk en or waaw yonent bi ay saa saam wala ndab ya wala kuddu nga muy lekk wala fourchette ya baax na moom ba da il est tellement raffiné tamit am na ay ay yow milliardaire la c'est jeune la voilà muy ñi nga xamante ne nii xamuñu yatatawaluna fil bultaan mooy gaayooyee kese waaw bis bi ngay gis ar ru'at ru'at ash-shaat waaw ñoom nga xamante ne nii ru'at ash-shaat yi ah nga xam ne ñoom amuñu woon dara bu ñu amee léeg-léeg du ñu xam seen bopp ñu bari ci ñoom du ñëpp nag waaw foog ñu wan addina bi ne xam nañu waaw tax yu wayat yëpp ñu koy def nga xam ne lépp c'est visible di gën di oto yoo xamante ne ni ay Ferrari yoo xam ne jënduñu ko ngir sant yàlla non c'est pour toj xolu gars yi amul dara buñ kiiwee bàyyi ba onze heures bàyyi heure boo xam ne wala gaa yi dañuy kii mu romb dóor premier rëk rëk tër tër rek dóor foofu kay ga yëpp gerte yi yëf yëf yëf yëf yi ndaare yooyu mooy lan ah ba pare toj xolu nit ñi ak tamit wan na gis leen ma di wane te loolu la yonent lay sa san waaw waaw xuyalaaw boobu waaw moom dafa tere yonent way sa saam ñuy ñuy utiliser li nga xam ne mooy ndabu or ak ndabu xaalis waaw waaw la takulu fi sihaafi adh-dhahab wal fidda waaw wala fi sihaafihima fi aniyati adh-dhahab wal fidda yonent way sa saam dafa tere nee na bu leen lekk mukk ci ndabu or xaalis waaw du caagante ñi seen ndab yi seen kopp yeeg yooyu ñeen ciy naan déedéet wala ñu defal la cim soow wala njar wala li nga xamante ne mooy caakiri wala wala li nga xamante ne mooy mooy la ciri yooyu yëpp waroo ko ceele wala ceeb déedéet wala soos lu man di doon amoo ci droit du fourchette du ndab liñ la koy defal yooyu yëpp dafa xaraam yolent way sa saama ko xaraama ba pare ne fa innaha lahum lahum fi fi dunya wa lakum fil axira ndax loolu pour yée pour ñoom la yéeféer yi fii ci àddina mooy ñoom mooy nekkul ne de dara du leen ci fekk de mooy ñoom comme que gëmuñu yàlla seen yoon newul ci ndigalu yàlla nañ ko utiliser fii ci àddina te xam ne seenu utiliser ko fii rek ndax bu ñu deewee mënuñu ko am ndax kii mbugal lañ jëm kantaa yéen way ngëm yàlla yi yi leen yàlla ne tere naa leen ko bu leen ko def bu leen lekkee ci ndabu or xaalis bu ngeen ko baree ngir yàlla boroom bi dina leen ko terale yawmal qiyam ngeen nekk ci aljana yoo xam ne lépp wur waxuma la dara lal li ngay tëdd rek ci wurus lak lépp foofu lay daga ne naa faaf yi waaw kon nag mu ngi noonu eh, eh, eh, di sol bàng or yi da koo xaraamal boo tax mu gis mu xëcc ko waaw izalatul munkari waaw moom mi ne woon man ra'a minkum munkaran jàngaloon ni ku gis lu noonu na ko soppeek sa loxo boo ko manul sa làmmiñ boo ko manul na na la metti sa xol waaw bii moom comme que moo jiite jullit ñi waaw te mooy mooy jàngalekat bu mag bi nan la def man na bii munkar bii moom man na ko du wax kese da koo def par action waaw fa nazaahu mu këcc ko waaw ca saasi fa buy wane ne ci saasi la mu ko gisee la ko def mooy gaaw izaalatul munkar waroo ci nekk di yéex bu dee ne borom bi teg na sa loxo loo xamante ni yow ci maratibul euh, izalatul munkar boo ngi ci bokk muy martaba yi soit par loxo la la ndax yaa jiite yow gouverneur nga wala président nga wala fii sa kër la tax man nga fay def yenn yi man nga fi ci wala koo xam ne man nga ko soppeek loxo kooku yow loolu lañ la laaj waxoon nañ la ku man boobu manoo koon bàyyi di wax salaam ne mooy da def boole ci wax waaw kay waaye manoo tëb benn bi man bële toog naan doof boobaa defoo la war yeneen may sasam xëcc ba pare yow ko jëlee non mu dindi ko mu sànni fa taraxahu mu sànni ko ngir wan ne lii mooy makaarimul axlaaq waaw xa gis na mooy fi makaani liin war a waaye dëgër fi nga war waaw yonent ay sax sax moo gën a na woyof ñëpp waaye bu gisee lii te dara du ko metti dara du ko mer loolu dul bu gisee ñuy xotti xormaay yàlla waaw waaw te kii am na yenn xadiis yu xaw a niroog yi euh, par mémoire ah que ne waaja euh, dama mës a ak Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah mu naan foog naa xadiis bii la doon wax doon ko lëkkaleeg benn téere su ndaw la woon <laughs> xaw ma sax fan laa gise woon <laughs> muy lëkkale eh, bu dul hadis bi waaye bu mel nii la ak kaw kaw bi eh, mbéewaloon ci jàkk bi ah eh, di tuuroon ndox saxaaba yi nar koo pamti pamtee yonent bi saa saa ne da'uhu la tudrimuhu la taqta'u alayhi bawla bàyyi leen ko bu leen ko gësëm bu leen ko saxal bu leen dog ay mbéewalam ay tuur ndoxam ba mu pare mu woo mu ñëw wax moom ci njekk ne ko fii jàkka la yu setlu yi yellul ñu ko fii def waaw léegi mu doon euh, euh, euh, def analyse entre di méngale entre loolu ak kii nga xam ne daa jël bàgg bi jël ko sànni waaw boo juwul dafa am riwaaye boo xam ne du hadis bi wala beneen bu niroog moom la que ne waa ji dafa fekkoon ne yonent bay saa saa moom moom yëgoon na ci biir Médina la dëkk parce que Médina la dëkk waaw Médina la dëkk mooy mu ngi ci daare xam na que yi lii mooy mooy àtte bi du du lu ko réer amaana nag da koo def fàtte ko bàyyi ko ci loxoom fàtte ko loolu mën naa ne ngant bu yo mel noonu lañ mën a amal ñi nga xam ne ñooy saxaaba yooyu radiyallahu anhum waaw waaye yonent saa saa bu ko gisee mooy kii lii en pour fi mu nekk ci biir fii nga xam ne fi la wax yu bi wàccee yooyu mooy ci daara ji moom lii nekkul lu mu war moo tax bu këcc ko ci loxoom sànni ko alors que kaw kaw bi comme que moom kaw ga la jógee ñëw xamul niñ demee xamul ci àtte yeeg yooyu yëpp ne mooy ci newul ci daara ji voilà beneen fa mooy waa ji newul ci daara ji naka noonu jàngalekat bi daa war a def nag gis euh, distinction entre ku nekk ci daara ji ak ku newul ci daara ji ki nekk ci daara ji yàgg ci daara ji mënuñ ko may yenn écart waaw muy def yenn yi nga xamante ne nii du ay teggin ci kanamu surtout mbooloo mi ñëpp heure jàngale ñëpp nekk muy def yooyu kooku jàngalekat bu gisee ni mu réprimander ko jag ji ko publiquement nag ñëpp dégg ko mu ne ko he yow diw li nga def nii du yoon ak loolu na ko def waaye ki nga xam ne moom xamul sax li xew waaye ngi jàngale rek moom moom moom moom muy waxtaan parce que moom ci saa si dooru ngeen non bu ko bu ko gañ bu ko jàjje noonu déedéet su bi day jàngale wala sëriñ bi ci boppam waru woon yow day wax ne yow ka day dóor a ñëw ci lànk la ko war waaw ma ne mu ne ko diw wala mu ne <laughs> ma may ma xoolal bu ñu tàmbalee bi jàngale nii mooy kenn waru la wax waaw parce que waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu yàlla waaw moom la ñuy leeral ci minutes yi ñu am wala heure bi ñu am kenn waru wax du wuyu téléphone hein du ay ay ay ay waxtaan ak sa ji nga jàkka ji nekk sa wet déedéet da ngeen a war a noppi ndax yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi waaw léegal leeral ko yu mel noonu yéen ñi gëm yàlla borom bi day tere ñuy yëkkati suñu kàddu muy féete kaw kàddu yonente bi sallallahu alayhi waaw kon nag mu noonu mooy nga xamal ko yooyu par di rifkin ci ci ndànk ak teey moom xamul moo tax yooyu ça dépend selon waa ji ki def mbir mi lan la kon yonent may saa saam jël ko sànni ko waaw këcc ko sànni ko waqaala mu ne ba pare mooy non seulement mu def ak jëf waaye mu leer wax ko gravité wu lim def waaw ya'midu ahadukum kenn ci yéen day jublu ila jamratin min kon ñu xam ne ci ci bagg ci xalu safara charbon bu boo xam ne tàngal nañ ko ba boy na ba xonq coow nga jël ko fa yaj'aluha fi yadi mu def ko ci loxo est-ce que loolu na kon ki nga xam ne mooy takk xam ne moom li muy def hein li muy def noonu li mu takk wallahi xaqiiqa bi mooy safara la bàgg bi mu def càmm bi visiter la dem ne ko defaral ma bàgg bu rafet waaw en man je suis le père des jet-setteurs kaam nag bu xamee ne waa ji loolu la koy def waru ko cee jàppale <laughs> de passage wala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan la borom bi wax <laughs> jàppalante leen gis nañ ko fi ñaata yo ci mbaax ak yiw ak ragal yàlla bu leen jàppalante ci ak mooy yàlla bu xamee ne waa ji lii ma koy defaral mooy yàlla la ciy defi mu leer kooku ma mu am ciy dudde déedéet mu am ci yaqin kooku amul droit di ko defal mook tayër bee rek amoo no koy présenté wu wala madame X wala Astu wala Mariama nga ñëw di ko di ko ñawal ay daggit jox la tissu ne la lii laa ci bëgg modèle baa ngi alors que jumbox awut la bu ko solee jumbox bi kii mbir yi seere lool yow amoo droit bi ko ñawal te mu leer na waa ji solo lu ko jëkkër ma ah. waa ji de toute façon ndaw si amul sax jëkkër charme waate kene la fi ne waaw gaa yi kese lay charmer fii mu ne daanaka koj borom alal mu ne coroom la kooku amoo droit yow en tant que tailleur ah Seydina Haroun <laughs> alayhi salaam <laughs> alayhi salaam waaw ah <laughs> suñu tailleur mooy yooyu noonu ku mel noonu bu la leeree amoo ko ñëwal lu mel noonu parce que yaa ngi koy jàppale ci mbon gi muy def. da koy sol génn ñëpp naan yambar yépp di ko gis <laughs> mais di wëliis di wax lañ waxoon bee paase yu mel noonu <laughs> kooku amoo droit di ko defal moom léegi kon yonent saa sa sam non seulement da koo def par acte kon kon li ñu yor wax bokk mooy xaqiiqa mbir mi mooy defee waa ji safara la def ci loxoom ndax oor la jàpp ne bu rafet nii fu mu jaar ba bi mu lar laaj mu ko laalee mun a pos dóor benn <laughs> yoo safara dëgg dëgg safara la waaw moo tax yonent way sa ni gis nga xam ne day lekk day naan ci aniyati dhahab wal fidda ak yooyu ndab yooyu mu wedd mu mu mu ne bu ko ke naan innama yujarjiru fii batnihi naar jahannam waaw mu ne gis nga lii góor guy loolu di naan mu jël kaas boo xam ne ci la def jus d'orange wala jus de fruit wala li nga xam ne mooy sam samusi xaw ma sambusi sam samusi <laughs> ah sumusi sumusi sumusi <laughs> ah bor ma bañ koo fàtte ma maanaam sambusi waaye sumusi <laughs> ah ak façon naan yooyu daal yu tedd yooyu wala kuuka def ko ci kaas woo xam ne or la di naan noonu ngay jàllale dégg mu mel ni lu féex def ci ay donju donji glace ah léeg-léeg sax ñu dóorale ci benn citron bu ñu dagg ah muy lang gis nga noonu jox la benn paille benn kii boo koy muutoo na la leer na gis nga noonu ngay naan noonu muy jàll loolu noonu noonu muy dugge naan mu di dugg mu ngi noonu jàpp nga lu neex la féetal la tàngoor bi demi joint bi tàng bi waaw na la leer ne safara mooy bux buxi sa xol bi sa sa biir bi sa biir bi waaw mooy inna alladina yakuluuna amwaal alyataama zulma innama yakuluuna fi butunihim naara wa sayaslawna saira comme noonu la borom bi ne ñi nga xam ne ñooy lekk di ndóof di dóor muy daanu alalu jirim yi orphelin yi ci tooñ waaw ñooñu innama dëgg dëgg lii mooy xaqiqa bi lii mooy réalité bi même bu dee ci biti leneen la leen wax yéen seen bët loolu lay gis waaye réalité bi fa yàlla mooy ci safara lay dugal ci biiram innama gaa yooyu dëgg dëgg yàquluuna nekk njurul di lekk fii ah ah innama yàquluuna fi butunihim naara li ñuy def mooy safara kese la ñuy lekk ci seen biir yi la ñuy remplir di seen biir te ñoon xel def nañu bu ñu deewee dajeek safara muy saxir day lakk ta du fay dafa la ñuy dugg kon nag ah affaire baa ngoo moo tax moo tax dafa xaram waaw comme li ma la doon Abbas waxoon bokk na ñi li nga xamee ne mbir moo xam ne moom kabira la te dafa xaraam radiyallahu anhu mooy bépp bàkkaar boo xam ne borom bi wala yeneen lay saa da cee digle mbugal ne ku def lii dinañ la mbugal wala pen ku def lii dinañ la teg lii wala mu ne ku def lii lu toll nii moo la cee xaar loolu dañ cee xam ne lu met comme lii safara nee na safara rek nga jël def ko solo loolu mooy wane loolu dafa xaraam si góor waaw bu ma benn ku ñu naan ab sëriñ la ak nu man di sant boo xam ne moom utal ngeen ko po ab porox ndoll ku ne mën na koo def bu dëgg waaw loolu amul rek waaw amul benn sañ-sañ bi kenn amul sañ-sañu mooy yàlla waaw kon nag mu ngi noonu léegi nag kon gis nañ daal fii lëkkaale mu bunt bi ñu nekk moo yeneen waaye saa saab al amru bil ma'ruf nahyi anil munkar bi lan la ko defe bil yad loxoom ba pare leeral waa ji wax ko la gravité wu lim def loolu baax na léeg-léeg boo dindee sa loxo ak sa làmmeñ ak sa loxo yi nga leeral waa ji waaye wax ko tamit gravité même bu dee ne fàttali ko waaye wax ñëpp pour ñëpp assistance yi xam ne i lii moom moom ko nekk kon graw la waaw ndax kilifa noonu la waroo nekk moo xam ne ñuy xotti xormay yàlla ngay muñ non non war a mer moo tax Sayyidatu Aisha bañ laaj Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana moom boppam la doonu lillah wa yarda lillah da doon mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla waaw voilà kon nag affaire boo kon digle njekk wala tere lu baaxul dañ koy defeek loxo ba pare leeral ak laa tamit waaw bu sànni waaw loolu dañ ci yàlla li képp koo xam ne li ñu wax sànk loolu nga man loolu ngay def waaw moo tax Imaamu Nawawi keroog ñu naan ki nga xam ne daa mën ak loxoom bu ko defee moom mooy mooy toj mooy fëkk ndënd yi alaatul lahu instruments musicaux yi ak ah, ko monsieur le préfet wala ko monsieur le gouverneur nangu ndënd yëpp taal yu fëkk wala taal leen instruments musicaux yi waaw la nga xam ne yi nga xam ne euh, bërigo yi ñu euh, ak njàpp yi def sàngara si moom mu toj leen waaw waaw <laughs> mu ngi noonu <laughs> kon nag mu ngi noonu de kon nag léegi beneen côté bi mu ne bi bi mu defee loolu waa ji ñu ne ko ah bi yonent way sa sam ñu ne ko mais xul xaatimatak mais jëlal sa jaaro bi intamit bi mais nga jariñoo ko ndax yonent way sa sam sol ko la a tere mais solo terewul a nga ko utiliser comme que sànni ko loolu yi dañ ci xam leen dañ ci am ne mooy ñoom liñ def du loolu moo xaram conseiller ko ne ko ah ndax liñ ko wax du lu xaram liñ ko conseiller ne ko def ko mais demal nga jëlaat bàgg bi jëlaatal jaaro bi après nga def ci loo xam ne lu baax la mooy la jariñoo ko waaye lool waa ji ci boppam ne mukk moom du gërëm lool lu yonent bi alayhi salaatu salaam koy jëli allahu akbar allahu akbar dañ ciy bi radiyallahu anhu malgré def na loo xam ne waru ko def ci sol dum soloon bàgg bi gis nga biñ ko jàggee xadil jana nan zujira fan fan zajar voilà fan zajar moom dañ koo jàggi mu ko waaye li bon moo ñu jàggi la ngay koon na di fuuy naan wayu ah, maa tay nga naan la naa ah, wayu wow di guuxi la déedéet moom biñ ko génne non seulement waxuma xalaatul sa solaat ko mais bee or mu sànni ko jël ko def ci leneen mu na du ma ko def waaw nga gis jéggi dayo bi nga xam ne noonu lañ doon jéggee dayo kawe ak bi ca njomboxtalu di takkoog digalu yeneen ci bari saaf saaf ak di tere ay di sori ay tereem waaw di bañ di utal seen bopp ay échappatoire ak ay nekk fi naan comme que lii la bon naa def nii ay ruxsa nekk di uti ruxsa rek comme suñu classe bi quoi waaw bés bu ñu fi xamee masalaam fiqh mu xaw a kii ruxsa kese la ñuy waaw moom la leen di wal iyaadu billah lu tax ñuy ñuy neenal àtte yàlla yi wala permettre yoo xam ne sax du lu xalaat de ñu ciy permettre seen bopp manque de rigueur boobu nag après mën na laa topp sax ci dagam yi waaye mën na la topp sax ci yu xaraam yi waaw mu bañ ne du ko laalaat utalul benn ta'wil naan wala lii la wax après yii gaa yi nañ ko mën a déedéet waaw waaw te pourtant liñ ko wax mën na nekk mais dana déedéet ngir li nga xamante ni noonu lay sore lépp loo xam ne yonent bi saa saa moo ko jël sànni ko ci mooy yépp lu yonent bi saa saa bëggul même fala ci ba takk ko ba newoon ci bés bi ma xamee ne ndeke lii wala ma fàttale bu ko ñun ku nekk ci ñun ah lépp lu yonent bi saa saa am xam ko ba ñu ko xamee mu ngi mel ni moo taxaw wax ñu léegi nag wala moo taxaw nañu sànni lii wala bul sorootee nii yow ndaw sa ñoo xam ne bokk neen kese noonu yow góor gi nga xam ne ay ay check down ngay defar sol seen tubay yooyu daanaka sa silib bu ndaw bi yëpp sa silib bi sa yére bu di feeñ walla iyaazu billaah ñàkk kersa boo xaw ma gaa yi nan ko man booy julli sax mënoo julli yaa ay débardeur yo booy doole yoo xamante ne booy sëgg di julli sa ndigg liy feeñ kooku julleem yàqu na parce que loolu feeñ ci julleem kenn du ko jéggal waaw kooku kooku saway awra bu xal la dala feeñal te boo ko tey waaw ndax saa buy sëgg di këccëg yooyu te boo ko tey xamoon na la day julli lan moo ko teree sol lu baax te moom rien que di ko sol même bu julliwul dafa xaram ci moom muy soloo noonu parce que day fitnaal jigéen ñi waaw rawatina àddina nga xam ne léegi genre yi da ngay gis góor góor sax wal iyaazu billah ak jigéen jigéen yow ngay soloo xam ne ni attri boobu ngay def loolu dafa xaram yow nga soloo ko même boo julliwul waaw soo yénnee kii di kii foo romb nit ñi li nga gis waaw xuyaa loolu dafa xaraam waxatoo yàlla tere ngay julli nag soo sëgg sa kii yi tey waaw gis nga li ñu jigéen daa war euh, colam daa war a daa war a yaa fat du yaraa loolu góorit noonu na mel ñoo ci yem képp ñoo ci yem képp waru yaraa waru la daa war a fat waaw daa war a fat al liba libaasul muslim waaw loolu dafa ama du nu la neex ngay solo waaw parce que rek moo tendance jour diw diw noonu lay solo wala boxeur ket wala ki nga xamante ne mooy mooy mooy matcheur ket tel wala basketteur tel du lool boo leen fekk ñu ngi kii seen biceps yëpp nekk ci biti ak yooyu ñuy seereel di kii di bondeeke lool di góndiwaate ba ñoo dox xool ci seetu bi kii wëpp lool dafa xarab voilà yàlla te na ngay julli di def yu mel noonu kon nag mu ngi noonu waaw Allahu akbar kon waa ji gis nga ni ñu doxale waaw kon lépp lu yeneen tubaab saa saa bëggul bu ma gisoon da koy bañ ci man loolu mooy lu mu sànni la ci man kon waratuma koo waratuma melati noonu mukk waaw comme ni saxaabu biy def te ko mu bàyyi ko foofu mooy. ñeneen ñi bu ngeen ko jëlee dagal na ci yéen waaw neewul ah daganalu ku ko jël nag déedéet déedéet ko jël dagan na fekk yaa ngi koy jëfandikoo ci loo xamante ni nii dagan na waaw waaw waaye sàmm dëkk ndigalu yonent waaye sa sàmm ni ko sànni ak tereem mu ne moom doyal na ci waaw ku ko jël leneen nag ngir des ci lu baax ah loolu moom du lu ñuy tere allahu akbar bu dee góor moom bu mu ko sol bu dee jigéen nag ah bu ko mën na koo sol ndax dagan na ci moom maadaama du nekk ngir moom tabarruj muy def di ko sol di génn di ci góndee nit ñi déedéet loolu amu ci droit moom tamit voilà bu dee da koy sol sol même bu dee daa génn kenn du ko gis wala yu mel noon du pour loolu voilà loolu mën naa ne waaye sol ko fii même mu waay ba mais sa nopp yi foog mu feeñ ndax oor yi nga xamante ne moom nga wër lëngal ko mu